dalika liman lam yakun ahluhu xaadiril masjidil xaraam wattaqu llaha wa'lamu anna allaha shadiidul iqaab sadaqa llahul aziim bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin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 bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu tamattu ak qiraan ak ifraad muy xeeti aj yi nga xamante ne muy ñett xeet yooyu moom moo am ci ak firi nga xamante ne moom la ñuy firi ak ñeel gi nga xamante ne amul maanaam hadiyu gu mu euh, àndal euh, loolu gisoon nañu ci euh, gisoon nañ dañ dañ ñëwaat ci at boobu insha allah taala gisoon nañu ci xadiis sayyidina sayyidatuna ay bi radiyallahu ta'ala anha mi nga xamante ne moom la wax ne xarajna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wala nura illa annahu al-hajj falamma qadimna tatawwafna bil bayti fa amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man lam yakun saaqa al-hadiy an yahilla fa halla man lam yakun saaqa al-hadiy wa nisaa'uhu lam yasuqna fa ahlalna maanaam euh, kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ñu àndaloon daal di génn maanaam bi ñu génnee maam ngir te gisuñu woon lu dul ne dañoo war a dem aji ba ñu demee nag euh, ba ñu jubee ci ka tawaaf kaaba ga yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñuy digal daal di digal képp ko xamante ne wommatulaalawul woon hadiyom euh, ne na daal di simmeeku ci armal gi loolu moom moo tax ñooñu ñëpp daal di simmeeku seen armal ñi nga xamante ne ñoom amuñu woon hadiyu wommatuñu woon hadiyu te jigéeni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mu fekk ne ñoom ñoom it euh, wommatuñu woon seen hadiyu yi moo tax ñu daal di simmeeku gisoon nañ tamit maanaam hadis boobu ba tey euh, muy hadis soxna Aysa bi radiyallahu anha maanaam riwaaya bi ñu njëkk wax ni riwaaya al aswad euh, ibn Yazid an amma riwaya sayyidina uh, Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma mu jël ko soxna Aisha radiyallahu anha moom dafa ne xarajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ama hajjatil wadaa fa minna man ahalla bi umra wa minna man ahalla bi hajjatin wa umra wa minna man ahalla bil hajj wa ahalla sallallahu alayhi wa sallam wa ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil hajj ñi nga xamante ne Euh, dañoo génnoon ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bisub hajjatul wadaa haj boobu maanaam euh, at atum hajjatul wadaa mu am ci ñun ñoo xamante ne dañoo armaale woon umra am ñoo xam ne dañoo armal am aj ak umra am ñoo xam ne dañoo armal aj rek waaye yenente bi sallallahu alayhi ci aj la daal di armaale maanaam aj boo xamante ne dafa ànd ak umra comme ni nga xam ne noonu la leere ci yeneen hadith yi naka noonu gisoon nañ tamit euh, hadith euh, euh, Marwan Hakam rahimahullahu wa radiya anhu mim naan fekk naa shahidtu Usmaana wa Aliyan radiyallahu anhuma wa Usmaanu yanha anil muta wa an yujma'a baynahuma falamma ra'a Aliyun ahalla bihima labbayka bi umratin wa hajja qaala ma kuntu li ad'a sunnata an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama li qawli ahad mu ne gis naa euh, fekkee na Seydina Usmaan ak Seydina Ali radiyallahu anhuma fekk Seydina Usmaan doon tere maanaam mu taa muy tamattu euh, ak ñuy dajale maanaam mooy ak ñuy def xiraan dajale ak ak umra ba mu gisee lool nag mu Seydina Ali karramallahu wajhu daa di moom daa di armal ci wa daa di wax nag labbayka bi umratin wa hajja maanaam daa di boole ñaar yépp ba pare daal di ko ci tegal ne ba daal ci teg ne duma bàyyi mukk waxu yeneen sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ngir waxu kenn lool tamit gisoon nañ ci hadith sayyidina ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma euh, bi nga xamante ne moom lay wax ne euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi muy ñëw nga xamante ne mu ne qadima an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu sabihata rabi'atul muhillina bil hajj fa amarahum an yaj'aluha umra maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu dëgmalee comme arab yi ñoom maanaam umra bu mag a mag la maanaam moom nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw bi ñu ñëwee mu daal leen léegi na ngeen daal dindi leen seen umra gi seen aji ngeen def ko umra loolu. Euh, gisoon nañ tamit hadith sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu bi mu naan qadimtu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam euh, fa amarahu bil hal euh, ma muy mu jël ko Tariq ibn Shihab radiyallahu anhu moom mu ne sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu nee na dama ñëw ci bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy mu jógee Yaman na waaye nag fa mu daal di koy digal ci mu simmeeku firi ak gi maanaam def ko Euh, loolu euh, gisoon nañ tamit hadith soxna Hafsa radiyallahu anha di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man ma ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ma sha'nu an-naasi hallu bi umratin wa lam tahlil anta min umratik qaala inni labbattu ra'si wa qallattu hadyi fala ahillu hatta anhar maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne maam soxna Hafsa radiyallahu anha ne ko waaye ndawal yàlla li sallallahu alayhi a sallam ana lan moo tax ba nit ñi ñoom ñu daal di dindi simmeeku ci seen armaal gi ñu armal ci seen omra gi te yow yaa ngi wéy ba tey simmeeku wuloo ci sa um, armal bi am armal ci omra gi mu ne ko man nag damaa damaa diwoon sama bopp bi naka noonu ma daal di yóbbaale indaale sama hadiyu bi loolu moom moo tax kon du ma ci armal bi mbete xanaa ma daal di lot naka noonu tamit gisoon nañ ci hadis sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bii nga xamante ne euh, Abu Jamrat euh, muy euh, Nasr ibn Imran ad-Duba'i rahimahullahu moom dafa ne dama def tamattu nit ñi nag di ma ko tere waaye ma laaj ko sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma moom mu daal di ma koy digal daal di man faf nag ma daal di gént di ma géntee ma gént benn waay bu ne ma hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala aj gu nangu aj gu baax a ngoog waaye te umra gu ñu nangu la tamit mi ngi nii sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kontaan ci lool waaye daal ni ko sunnatan nabi sallallahu alayhi wa sallam loolu la sunna yenn la de sallallahu alayhi wa sallam maanaam gént gi dafa ñëw confirmer li nga xamante ne moom mooy li mu waxoon mooy li nga xam ne moom mooy gis-gisamoon mu ne ko nag kon nag aqim indi fa aj'alu laka sahman min mali toogal fii xaaral ma bu ko defee ma jël cër ci sama alal jox la ko moo tax imam Shu'ba rahimahullah bi ñu ko ko laajee ni ko waral loolu mu ne ko lima mu ne ko yàlla ru'yallati ra'aytu mu ne ngir gént gi nga xamante ne moom laa gisoon naka noonu gisoon nañ ci euh, xadiisu euh, Abu euh, Shihab te moom mooy Musa ibn Nafi' al-Asadi rahimahullahu taala moom it mu daal di def maanaam def tamattu bi mu ñëwee Euh, ñu dugg ci laata euh, bisub maanaam juróom-ñetteel bi euh, ci ñetti fan ci laata biru bisub juróom-ñetteel bi nit ñi nag naan ko yow waa Makka nga boo kon nag sa aj aj ajug Makka la maanaam tamattu mënoo ko def léegi nag bi mu waxee loolu ma dem ci Ataa ibn Abi Rabah rahimahullah ma làkk ko mu daal ne Seydina Jaabir ibn Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu daf koo wax maanaam mu daal di koy leeral li nga xam ne noonu la doxalee woon ak yi noon la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doxale woon ak ñoom léegi nag euh, ci suuf foo loolu lañ gisutoon euh, ci jotaay bi weesu mooy lii al euh, imaam al Abu Abdullah al mm, imaam al Bukhari muy rahimahullahu ta'ala daal di wax ne Euh, daan ne qaala abu abdullah abu shihab laysa lahu hadithun musnadun illa hadha maanaam abu euh, euh, shihab moomu amul benn xadis boo xamante ne lu ñu yëkkati la maanaam ba ci yenente bi sallallahu alayhi mu nekk ca am bu dëgër maanaam bu mel ni lu dul bi maanaam kon abu shihab bii xadis rek lañ ko solool te loolu tamit mu ci yokk loolu moom mooy ne Euh, euh, euh, maam ak leeral la boo xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala def koo def ci mbiram ngir ne Sahih al-Bukhari ah, téere xadiis la boo xamante ne ci wàllu yëpp la maanaam wàllu maanaam ci xaytu riwaaya ak min xaytu diraaya maanaam ci xeetu nan la ñuy maanaam xadiis yi càllale yi ak lépp loo xam ne daf ci aju waaye tamit xadiis maanaam téere la tamit buy leeral li nga xamante ne moom mooy jàngat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci hadith yi euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee am na nag borom xam-xam yu wax ne rahmatullahi alayhi euh, euh, ci namm maanaam du du ci lu ñu waaye mooy lu mu yëkkati te mu jaare ko ci Ataa ibn Abi Rabah rahimahullahu taala moom la ci jublu wallahu a'lam naka noonu gisoon nañ ci ne wuute gi nga xam ne moom la Seydina Ali ak Seydina Usman radiyallahu anhuma ñoom wuute woon fekk ña nga woon ci Asfan Euh, euh, nga xamante ne euh, ci yoonu Makka bi la nekke maanaam bu ñu jugee Madinatu Munawwara dañ koy romb mooy Asfaan ñoom mu ne fa qaala aliyun sayyidina aliyun karramallahu nee na maanaam daal di wax li nga xamante ne moom la ñu gisoon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna maanaam Asfaan nag mi ngi toll ci lu tollook quatre-vingt-quatorze kilomètres ak ci Madina ci Makka maanaam kon euh, moom foofu foofu la euh, toll imam al-Bukhari nag rahimahullahu taala daan ne baabu man labba bil xaj wa samma baabu bunte ngi nii boo xam ne day leeral man ki nga xam ne labba dafa talbiya maanaam euh, wax labbayka allahumma labbayka bil xaj ci ak wa sammaahu ba pare daal di koy tudd maanaam daa di wax ne labbayka allahumma hajjan wala labbayka allahumma bi hajjin maanaam euh, euh, euh, loolu daa di koy tudd ngir ne dafa am loo xam ne lu ma tabaay xel na mooy ne yii ne li ci ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy faral di wax ne ci comme ci xol la nekk jarul ñu koy tudd maanaam moo tax yooyu yëpp ay xeetu bid'a maanaam di wax maa ngi yéenee fas yéenee julli euh, julli timis bi nga xamante ne mooy bis bisub alxamis gi wala bisub àllarba gi euh, ñeen ñetti rakka maanaam xeet yooyu noonu voilà loolu daanu kon am wala boog jàpp fas yéenee jàpp maanaam ak yu mel noonu déedéet maanaam yéene luy sax ci xol la noonu doonte Shafi'i rahmatullah alayhim masalan dañuy daganal ku wax ne Euh, maa ngi fas yéene julli wala maa ngi fas yéene jàpp waaye amma euh, tekkantal yu bari yi nga xamante ne moom la ko ñenn ñi di def di aaral ak yu mel noonu loolu moom bokkul ci euh, nga xam ne nag tamit moom mooy beneen mbir bi ci am ci wàllu aj nag moom mooy moom moom mooy li nga xamante ne moom lañ ci settee maanaam mooy exception bi maanaam aj moom da koy tudd maanaam loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala noose ko di leeral ne bu ñuy aj moom da ngay wax labbayka allahumma bi hajjin wala bil hajj wala labbayka allahumma hajjan wala labbayka allahumma umratan wala labbayka allahumma bil umra maanaam ak wax bi mel noonu wala boog bi umratin wa hajja comme ni nga xamante ne noonu la ko yenente bi defe woon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab li haddathana musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrad abul hasan al asadi al basri rahimahullahu taala di imam bu mag comme li nga xamante ne noonu lañ gisewoon ay mbiram mu ne qaala haddathana hammad ibn zayd moom mooy ibn euh, dirham al asdi al jahbami rahimahullahu euh, taala abu isma'il euh, an al basri moom it di an ayyub muy ibn abi tamimata as-sakhtiyani annahu qaala sami'tu mujahidan muy mujahid ibn jabr al-makhzumi rahimahullahu ta'ala abul hajjaj abu muhammad di taal bi sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu yaakaar naa tamit bi jotoon nañ ko gis ci suñu jotaay yi weesu yaqulu moom mu ne haddathana jabir ibn abdullah mooy al-ansari radiyallahu ta'ala anhuma moom mu ne qadimna dëgmal nañ ma rasulillah ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu te ñun kat naqulu ñu ngi wax naan maanaam bi ñuy dem ci kaaba gi ñu ne labbayka allahumma labbayka bil hajj maanaam labbayka allahumma ñu ngi lay wuyu yow buur yàlla bi ci turu rafet ak melo yëkkati koy labbayka bil bi ñu ngi lay wuy ci aj gi nga xamante ne moom la ñuy nar a aji ji ñii ñëw ci kanamu yeneen ci kanamu maanaam ci kanamu euh, ci ñëw ci kaaba gi maanaam ci sa néeg bi aji ko loolu comme ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala waxoon ne maam Ibrahima alayhi salaam azzin linnaas bil hajj woowal nit ñi ñu ñëw agsi bu ko defee yow nga daan ñëw maanaam mu def ko moom ba mu koy nga ñëw nag ne yow yàlla maa ngi nii ñu ngi ñëw ñii di wuyu si. maanaam woote boobu nga xamante ne moom nga digaloon sa yenente bu tedd boobu ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam te sunu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam feddali ko dëgëral ko mu wàcc ci alquran ak ci sunna yenente bi alayhi salaatu wassalaam loolu kon maanaam ñu daal di koy wax mu ne fa amarana mu digal ñu rasulullahi moom ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa ja'alnaahu ñu daal di koy def umratan umra maanaam mooy dañu firi li nga xamante ne moom mooy aj ji dañ ko daal di firi def ko lan wàcce ko def ko daal mu daal di nekk euh, umra loolu nag mu nekk kon mbir moo xamante ne euh, mooy jëlee ak juge ci ak maanaam firi ko def ko ak umra maanaam kon bu boobaa mooy da nga jugee li ci kaw wàcc ci suuf moo tax borom lu xam-xam yu bari rahmatullah alayhim maanaam euh, jàpp ñu ne loolu mënati naa ne maanaam ngir ne dañoo jàpp ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf kaa digle woon ngir loola maanaam ngir rek wane ni lii mën naa nekk te at boobu rek la yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak maanaam kon at boobu la amoon occasion pour leeral ne umra maanaam ci weer weer mën naa nekk te def tamattu dafa jàppandi maanaam loolu moom moo tax borom xam-xam yu bari rahmatullah alayhim te loolu moom mooy jumhur ulama maanaam boo fas yéenee ak ba génn ba daal di def armal maanaam ba pare woote ne da ngay aj mënutoo koo firi def ko def ko umra waaye te loolu moom mooy waxu jumhur ulama ci fuqaha hanafiya yi ak maliki ak shafi'i am alayhim amma fuqaha hanabila yi nag rahmatullahi alayhim ñoom dañuy sukkandikoo ci suñu hadith yi te gis ngeen leen maanaam yëpp ngir dëgëral ne maanaam loolu jàpp ni naka mën naa ne maanaam Euh, kon euh, loolu wuute la bu borom xam-xam yu ci loola waaye daal euh, comme li nga xamante ne noonu la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala di indiwaate maanaam ci buntu bii di ñëw xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro mille cinq cent soixante-huit dina ko indiwaat xadis numéro mille six cent cinquante et un mille sept cent quatre-vingt-cinq deux mille cinq cent cinq sept mille deux cent trente ak sept mille trois cent soixante-sept imaamu euh, Muslim indi na ko xadis numéro mille deux cent treize indi na ko tamit mille deux cent seize juróomi yoon indi na ko itam xadis numéro mille deux cent dix-huit imaam Abu Dawud as-Sijistani indi na ko xadis numéro mille sept cent quatre-vingt-cinq ba mille sept cent quatre-vingt-neuf yoo xam ne mille sept cent quatre-vingt-six moo ci bokkul indi na ko tamit mille neuf cent cinq imaam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro deux mille sept cent douze deux mille sept cent soixante deux mille huit cent cinq ak deux mille neuf cent quatre-vingt-quatorze imam Maaja indi na ko deux mille neuf cent quatre-vingts ak trois mille soixante-quatorze imam Ahmad lu bari la ko indi kon ñu gis ne xadis bi waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu def imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' min baabu tamattu ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam baabu buntu bi moom mooy at-tamattu maanaam ci riwaay yi nga xamante ne mooy ëpp ci Sahih bi maanaam noonu rek lañ ko tuddee muy baabu tamattu amma moom nga yor ah amma riwaay Abu Zar ah, rahimahullahu taala maanaam moom mooy am ah, ah, ala ahdi nabi sallallahu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala boog ala ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam ci nusaxi maanaam mooy dund mooy tamattu comme niñ ko gise woon mooy da ngay daal di umra boo umrawee ba noppi nag daadi di simmeeku nekk ci say soxla nekk ci say yeneeni mbir ba noppi ba nga xamante ne dañoo dem ba bis bi nga xamante ne mooy bisu baawu aj bi di jot nga daadi euh, euh, daadi euh, Euh, armalaat daa di labbayka allahumma bil hajji wala labbayka allahumma hajjan rek nga daa di ca dem nag maanaam bokk ci ajji maanaam dem euh, ci minan ci juróom ñetteelu fan bi bu ñu xëy maanaam julli fa bu ñu xëyee nga dem araf euh, arafat soo topp ca dem muzdalifa du jóge fa dem minan asànni say jamra dellu si wat daa di dégg nga ñu daa di rend li nga xam ne moom mooy Euh, mbir yi gëléem euh, euh, yi maanaam ak maanaam mooy hadi yi ah bu ñu fa jógee maanaam mu ak kuy maanaam bu ñu fa jógee daa daa di tawaaf ji daa di delluwaat mi nan maanaam ci ñaari fan yi ci tegu sànni ji say jamra muy jamra ñetti jamra yi maanaam ngir ne bis bu njëkk bi benn jamra rek lañuy ñuy sànni maanaam ah, watu fekk ci ñaareel ci fan bi njëkk boobu fekk après ginnaaw bi watu nga maanaam loolu moom mooy ak maanaam loolu moom mooy tamattu léegi nag li nga xam ne moom mooy euh, ci jamono yenent bi nag sallallahu alayhi wa sallam loolu maanaam ngir day leeral maanaam fii nii li tax maanaam mu am ala ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono yenent bi sallallahu alayhi wa maanaam moom mooy day day day day day indi nuance bi am ci loolu ak wuute yi ci borom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhi ngir ne ñenn ñi comme niñ ko gisee ñu mel ne Seydina maanaam ci saxaaba yi radiyallahu anhum hatta ci saxaaba yi radiyallahu anhum ku mel ne Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Euh, Muawiya ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu anhum ñoom dañoo jàppoon ni loolu kat ci jamono yeneen bi rek la woon sallallahu alayhi wasallam ku mel ni Seydina Abdullah ibn Abbas moom radiyallahu anhu dafa jàppoon ni ah lii kat dafa wéy loolu moom moo tax gis nga euh, biñ géntee Abu Jamra biñ géntee loola maanaam mu daal di kontaan ci mbir mi maanaam ngir ne moom gis-gisa bii te dafa jàppoon ni sunna yeneen bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallama léegi nag comme ni nga xam ne tamit indi woon nañ tamit wuute gi léegi ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim am na nag ñu ne eh, ci borom xam-xam yi na eh, maanaam sahaaba yooyu radiyallahu anhum ku mel ne Seydina Umar wala Seydina Usman ak ñeneen radiyallahu anhum ñoom terewuñu woon koo xamante ne dafa ñëw maanaam au départ ne dafay umra ba pare daa di aj déedéet moom ñoom li ñuy tere moom mooy nga ñëw parce que yéenee aj ba pare firi aj gi daal di def maanaam ñoom loolu lañ doon tere maanaam am na nuance bu ci nekk maanaam ci loolu moom moo tax ñoom ñu leen non non différence bi lii la maanaam wuute na euh, am na wuute maa waaye tamatoo bi nga xamante ne moom mooy bi alxuraan rotal loolu moom sikk nekkul ci nekk ijmaa am na ci maanaam kon lool tamit beneen xeetu gis-gis la ci masala boobu waaye daal wallahu alam euh, li nga xamante ne moom mooy ak lu mënti xew mooy ci ginnaaw gi ijmaa am na ci ne tamatoo mën naa ne. it ku ko def def nga loo xamante ne lu baax la euh, d'ailleurs sax euh, am na boroom xam-xam yoo xamante ne dañoo jàpp ne euh, tamattu googu noonu comme mel ne Hanaabila lay rahmatullahi jàpp ne tamattu googu noonu sax moom moo gën fas maanaam kon loolu ay wuute la yu borom moom yu wuute rahmatullah ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam sahaaba yi radiyallahu anhum ñoom tamattu la leen digal ba noppi moom le fait defu ko loolu noonu firiwul ne gënul lu tax ndox ñoom dañoo jàpp ne dafa ne comme xaddu bi man indi naa ko ba noppi maanaam mënatumaa def leneen lu dul xiraan maanaam kon bu boobaa <laughs> moo tax ñoom ñu jàpp ne loolu firiwul ne eh, tamatoo maanaam moom mu eh, maanaam xiraan moo gën maanaam loolu ñoom noonu lañ ko layele wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al-kitaab la haddathanaa Muusaa ibn Ismaa'iil ah, te mooy Abu Salamata at-Tabuzaki al-Misri rahimahullahu ta'aala mu ne qaala haddathana Hammam te mooy ibn Yahya ibn Dinar al-Awdi rahimahullahu taala Abu Abdullah dañ koy dafadal tamit Abu Bakr al-Basri génn àdduna 163e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Qatada te moom mooy ibnu Di'aama a sadusi imam bu màgg boobu rahimahullah Abul Khattab as-Sadusi di waa Basra ñu gis ne maanaam kon hadith bi ñu weesu waa Basra ñoo ko solo bii itam noonu la ah, moom mi ngi gën a àdduna 60e année génn àdduna 117e année bokk ci ñeenteelu génération bi rahimahullah amma euh, Hammam moom ci juróom-ñaareelu génération bi la bokk euh, moom mu ne kon kon Qatada qaala mu ne haddathani euh, Mutarrif te moom mooy Ibn Abdullah Ibn Shakhir rahimahullahu ta'ala moom ci pour ci deuxième génération bi la bokk mooy ñoom Sa'id ibn Musayyib ak ñu mel noonu maanaam moom ci génération boobu la bokk rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah al-Amiri di waa Basra moom mi ngi génn àdduna benn at. ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna quatre gàddaay yonent bi eh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon nag ñi nga xamante ne dañ leen a xame woon jaamu yàlla bu kawe ak dëddu adduna rahimahullahu eh, taala moom ay eh, xadiisam nekk kutubu sitta an Imraan te moom mooy Seydina Imraan ibn Husayn radiyallahu taala anhuma moom waa moom it euh, moom waa Xuzaa waa Banu Xuzaa la rahimahullahu ta'ala asdi la Euh, moom waa Basra la ci ginnaaw bi maanaam ngir ne dafa bokk ci ñi ñu yabaloon Basra ngir ñu jàngal nit ñi seen diine Seydina Omar radiyallahu anhu yabaloon leen fa comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee woon moom kon ci tabaqa bu njëkk bi la bokk muy ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum moom nag bi moom ak baayam ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ñoo bokk bis bi ñu tuub dugg ci lislaam maanaam ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci atum Xaybar ah muy juróom-ñaareelu ak ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ah, moom tamit bokk na ci li nga xam te ne moom la ràññee woon comme niñ ko xamee moom mooy ne da daan wax malaaka yi da daan gis malaaka yi dara di waxtaan ak malaaka yi maanaam loolu tamit bokk na ci li ko borom bi subhaanahu wa taala defaloon ci kiimtaan mu nekk karaama bu kawe kawe te loolu noonu kibaaru awliya la ko yàlla defal maanaam nga xam ne malaaka yi dañ ko daan nuyu ah radiyallahu anhu moom mi ngi génn àdduna cinquante deuxième année jàpp cinquante troisième ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ca Basra rahima moom maanaam cent quatre-vingts hadith la yoo xamante ne imam al Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci juróom-ñeent muy neuf hadith imam al Bukhari wéetoo ci quatre hadith imam Muslim wéetoo ci neuf hadith hadith sayyidina Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhuma no qaala moom nee na tamatta'na def nañu tamattu ala ahdi rasulillah ci jamonoy ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam fa nazala alqur'ana alqur'an di wàcc maanaam da ngay gis ne riwaaya yi dañoo bëri mais boo xoolee riwaaya yi muy wax yëpp dañuy tegtale leen na mooy ne alqur'an a ngi doon wàcc yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ngi fi parce que alqur'an ci lu fa man tamatta'a bil umrati ila al-hajj fa mastaysara min al-hadyi nga xamante ne alqur'an ci boppam moo ko wax ni képp koo xam ne da ngaa def tamattu mooy nga man tamatta bil umrati ila hajji mooy nga jël umra nga jógee ci umra dem aji ji ci même place bi te génnuloo Makka maanaam dellu demuloo ji pour dellu ci waat aj ci maanaam loolu muy ci weeru aj yi nga ko defee loolu moom kon yow boobaa fa mastay sara li war a ci yow rek mooy li yomb minal hadiyi ci hadiyu maanaam nga daal li ngi jàppandi ci yow ci hadiyu te li ci gën a néew mooy lan mooy am kulli mooy xar loolu comme mooy lu lu mën a tabaski mooy li ci gën a tuuti loolu nag nga xamante ne moom la euh, wax mu ne nag kon alxuraan wàcc na sunna yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saxal na ko yenent bi sallallahu alayhi wa ginnaaw amul benn aaya bu ñëw nasaxal aaya ba amul benn waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñëw nasaxal wax jële mu ne nag kon nag loolu moom mooy lu wér mu ne qaala rajulun léegi nag benn waaye moom ñëw wax bi ra'yi ci gis-gisam macha allah ko soob te ki muy wax nii mooy Seydina Omar radiyallahu anhu maanaam euh, maanaam loolu bii day dëgëral li nga xamante ne noonu la saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam ŋànke woon vraiment ci seen dëgg ci la ñu ŋànke woon alquran ak sunna ba nga xamante ne ak ku mën a doon comme bi Seydina Ali wax subhaanallah imagine nga ci kanamu Seydina Usmaan te moom Seydina Ali moo ne radiyallahu anhu moom moo ne eh, ndax doomam ji Muhammad ibn al-Hanafiya eh, eh, radiyallahu anhu moom moo wax ne man sama baay laaj naa ko kan moo gën ci xeet bi ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ma Abu Bakar ma ne ko ku ci tegu mu ne ma Omar ma ne ci tegu mu ne ma Usman ma ne nag mu ne man jaam laa ci biir jaam yi maanaam radiyallahu anhum ajma'in ànd ak nga xam na ko ngëneelu Seydina Usman radiyallahu anhu ci kawam xam na bu baax loolu te ak yeneen ak yeneen yu koy ànd ak loolu yëpp mu ne bi mu gisee ne Seydina Usmaan radiyallahu anhu dafay tere sama toog yi moom mu ne man danaa ko def te du ma ko bàyyi sunna yenente bi nag sallallahu alayhi ngir waxu ku mu mën a doon maanaam loolu noonu moom mooy ah, xaqiqatan maanaam mooy lu jublu léegi nag loolu tey soo ko defee nit ñi dañuy jàpp ne da ñàkk xorma da nga yaradiku da nga ah, da ngay weddi da mais diingat tey ci yenent bi ma sallallahu alayhi bu ma diingatul yenent bi rek garaw yenent bi rek laay bañ a dinga sallallahu alayhi wasallam boobu moom moom garaw dugg boobu moom musiba yi musiba yi waaye ku dul yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam nga diingat ko maanaam li muy teg mooy nga wuute ak moom garawul bul bàyyi xel kan ngay wuuteel bu dee dëppoo nga am yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moo nekkoon gis gis saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum moo tax tudd xorma gi am moo kan la ci doon jublu ndax Seydina Usmaan mais dafa am ci riwaaya yoo xamante ne mooy leeral ni Seydina Omar ci boppam la doon waxal radiyallahu anhu ànd ak Seydina Omar yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ne al-haqqu ma'a Omar haythu dëgg mi ngi ànd ak Seydina Omar radiyallahu anhu fu mu mën a nekk mais ànd ak loolu yëpp gis nga wax joot ànd ak li muy nekk nekk dëgg da gis ne dafa am nuance maanaam dafa nuance voilà maanaam comme comme quoi tamit ànd ak ba pare mu am yenn masala yoo xam ne day def ci de maanaam ni mu koy gisee day wuuteeg li gën a donte li mu gis jubadiwul waaye day wuuteeg li gën a jub wallahu a'lam xadis bi imam al Bukhari rahimahullah taala dina ko xadis numéro quatre mille cinq cent dix-huit imam Muslim indi na ko xadis numéro mille deux cent vingt six ñaari yoon imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro deux mille sept cent vingt huit ak deux mille sept cent trente neuf imam Ahmad indi na ko xadis numéro dix neuf mille huit cent trente trois dix neuf mille huit cent quarante et un dix neuf mille huit cent cinquante dix neuf mille neuf cent sept dix neuf mille neuf cent trente trois ak dix neuf mille neuf cent quarante maanaam kon xadis euh, bi da ngay gis ne euh, kon ci waa kutubu sitta ñett ñoo ko indi muy imam Bukhari imam Muslim ak imam An-Nasa'i amma imam Abu Dawud imam Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jamii' mu ne baabu qawlillahi ta'ala zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram maanaam euh, zalika lii nga xamante ne moom la ñuy wax maanaam euh, mooy tamattu gi li nga xamante ne ñoom ñoo koy def mooy li man ñeen ñi nga xam te ne lam yakun nekkut ah, maanaam baabu day leeral qawlullahi waxu buur yàlla taala <laughs> aji kawe ji zalika ne loolu day maanaam mooy eh, te lool loolu dinañ ci ñëw ci leeral insha allahu taala mooy li man ñeel nag ki nga xam ne lam yakun nekkut ahluhu ak ñoñam xaadiri di aji teewee al masjidil xaraam maanaam mooy jumaa jañu formal la bi nga xamante ne nag fii dafa am ay masala yu bari yu ci nekk masala bu njëkk bi moom mooy ne ndax te gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu mooy ndax tamattu ak xiraan ku bokkul ci maanaam képp koo xamante ne du asaas yi mën na koo def waaw wala déet loolu maanaam mooy ndax ci dëkk Makka masalan maanaam moom mën naa def tamattu wala xiraan gisoon nañ ci wuute yi ci borom xam-xam yu wuute woon rahmatullah alayhim ci suñu Euh, jotaay bi weesu ñaareelu masala bi moom mooy ndax kiraan euh, ndax ndax kan moom mooy xaadirul masjidul xaram maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo teew ci jumaa ji ah, maanaam ñooñu ñan la parce que gisoon nañ ne xanafiye yi rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàppoon ne euh, tabatoo ci dëkk masjid maanaam ci dëkk mënu ko def maanaam tabatoo ak kiraan xaadirul masjidul xaram mënu ko def mooy ci teew maanaam mooy ci dëkk ci masjidul xaram kooku mënu ko def ki nga xam ñi nga xam ne ñooy jumhur mooy xanaa mooy saafi maliki ak saafi ak xanaa bi lay rahmatullah ñoom jàpp nañ ne mën na koo continuer ñi nga xamante ne beneen biir ñi nga xamante ne moom mooy kon ñaareelu masala bi moom mooy ana kan la moom définition wu kan mooy xaadirul masjidul haram loolu nag tamit borom xam liñ dañ ci wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiya yi rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne ki nga xamante ne moom mooy xaadirul masjidul haram mooy ci dëkk ci masjidul haram bi moom mooy kii nga xamante ne euh, dafa dëkk ci euh, maanaam miqaat bi maanaam li ko dalee ci miir miqaat bi képp koo xamante ne maanaam bu ñu rëddee miqaat boobu gis nga ni ñu ko rëddee woon bañ ca tollee maanaam noonu képp ku nekk ci biir rek yow xaadirul masjidil xaraam nga yow kon bu boobaa affaire tamattu ak yooyu yëpp mooy xiraan yooyu mënoo ci bokk ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy jumhur rahmatullah alayhim ñoom dañoo gis ne xaadirul masjidil xaraam moom mooy ki nga xamante ne maanaam comme bu boobaa maanaam li muy teg mooy xënd yu du ko indaale maanaam ñoom bu boobaa noonu lañ koy gisee maanaam mooy du soxla mu yoraat xënd yu am maa nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom mi borom euh, maanaam ñi nga xam ne ñooy fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhi war a bokk men dëkk jël fuqaha u shafi'i hanabila rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne mooy ci dëkk ba ci euh, euh, ba ci xaran bi maanaam makka ak xaram bi yëpp wala boog ngay ba pare ñu yokk ci ñoom dañ ci am lu ci yokk dañ cee yokk ma maanaam loo xamante ne mënoo tukki maanaam tey tukki euh, bu ñu jugee makka ngay tukki euh, tukki goo xamante ne mënoo caa wàññi maanaam bu boobaa danga dañ naan kooku xaadirul masjidul xaram la maanaam kon ñooñu moom mooy ñaareelu gis-gis gi ñetteelu gis am na tax ci Shafi'i rahmatullah ñu jàpp ne. à partir de fi xaram yi jeexee la ñuy pour xool tukki ji maanaam pas Makka mais fii xaram bi jeexee ñi nga xamante ne ñooy fuqaha maliki nag rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne xaadirul masjid la xaram daal mooy ñu dëkk Makka rek ñu dëkk Makka rek la ak xëy dëkk bu comme du demee Zul Tuwa maanaam Zul Tuwa nga xamante ne foofu euh, ay neuf virgule neuf kilomètres la ak digganteem ak Makka maanaam nga xamante euh, waaw soriwul. loolu maanaam yu mel noonu mooy banlieusards yi quoi ñooñu kon waa Makka ak banlieue bi ñooñu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee xaadirul masjidil haram xatta ci dëkk Mina ak ci dëkk Arafat ak ñoom Muzdalifa bokkul ci xaadirul masjidil haram ci gis-gisu fuqaha maliki yi rahmatullah alayhim maanaam kon loolu moom mooy wuute gi ñu wuute moo tax actes yi ñuy wax yépp nag boobaa dañ koy daal di aj ci kaw kan mooy xaadirul masjidil xaraam ci gis-gis bi nga xamante ne moom mooy wuute ci borom xam-xam wuute ci buntu boobu rahmatullahi alal jamii mu ne qaala bi lisnaad man ndax am na yeneen masal ci nekk dinañ ko gis insha allah taala bilisna qaala bi lisnaad muttasil fi al kitaab la wa qaala mais mu ne wax na maanaam muallaq la hmm. uh, muallaq yi taaliq gi imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam jokkalewu ko waaye nag uh, Ismaa'il yi rahimahullahu taala moom jokkale na ko maanaam euh, ci hadis bi rahimahullahu taala mu ne qaala Abu Kaamil Fudayl ibn Husayn al-Basri maanaam euh, mu gën a siiw ci al-Jahdari muy Abu Kaamil al-Jahdari rahimahullahu taala bokk ci fukkeelu génération bi génn àdduna cent quarante-cinquième année génn àdduna deux cent trente-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ la nag ci imaam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, imaam al-Bukhari nag rahimahullah dafay faral di indi Euh, maanaam hadi kii euh, day faral di indi euh, maanaam taaliq maanaam ngir ay xikma yu bari yu yu yu am bokk na ci nag mooy firi benn mbir maanaam ak ab saxaaba boo xamante ne radiyallahu anhu dafa am gis-gis ci benn mbir maanaam mu nekk wax joo xam ne moom waxam la ak ay gis-gisam la loolu dafa bokk ci ni muy firi lii tax imam al di indi xadiis mu def ko mu àlla donte sëriñ ba nga xamante ne la ko soloo sëriñam la Euh, amma Abu Kamil bi euh, rahimahullahu taala moom imam al-Bukhari xadis bi rek la solo ci moom ba pare ta'alluq mu'allaqat la waaye euh, amma ki nga xamante ne moom mooy imam Muslim lu bëri la solo ci moom imam an-Nasa'i imam an Muslim moom lu bëree bëri bëri la solo ci moom moom ak moom amma imam Abu Dawuda maanaam safla imam Muslim Abu Dawuda ñoo solo ci moom maanaam directement amma imam an-Nasa'i dafa solo ci ku solo ci moom dégg kon nag ñu gis ne kon waa saabu kutubu sitta ñii ñëpp ñii ñoo solo ci moom kon ñan ñoo solowul ci moom imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahimallahu jami'a mu ne qaala haddathana Abu Ma'far te moom Yusuf ibn Yazid al-Basri euh, rahimahullahu ta'ala al-Attar euh, euh, moom it waa Basra la mu ne qaala haddathana Usmaan ibn Qiyaas euh, te moom mooy ar-Raasibi rahimahullahu ta'ala moom ci waa Basra la bokk ci juróom benneel génération bi an Ikrima muy mawla ibn Abbaas euh, radiyallahu euh, ta'ala anhuma dëkk moom waa Madiinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam an ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma annahu naka moom kat su'ila laaj nañ ko an mut'atil hajj ci mut'a bi am ci ak maanaam euh, ngir ne ñaari mut'a ñoo am maanaam mut'atu ziwaaj ak mut'atul hajj maanaam mut'atu ziwaaj mooy lu ñuy tuddee ziwaaju mut'a maanaam mooy euh, sëriñ contrat maanaam boobu daganoon na ci saxaaba yi radiyallahu anhum ci benn jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tere ko ginnaaw euh, ci boobu bi mu ko teree am ñu bari saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xam ne xamuñu woon ne dafa xaraam ba dafa léegi dañ kaa mujjee tere gannaaw ga ci la nekkee loo xamante ne Euh, euh, Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu yégee ni mbir mi am na ñoo koy continuer di def ci la bind nag benn leetar daa di koy saxal maanaam ñëpp yëg ko maanaam xam ne mbir mi daganatul maanaam loolu moom moo tax euh, mu ne maanaam moom comme gis-gisu ak gis-gisu saxaaba yu bari radiyallahu anhu dañoo jàpp ne ñaari murtaa yooyu yëpp yeneen bi maanaam muy murtaatul ak xaj ak murtaatul ziwaaj ñaar yi yëpp ci saxaaba yi rek la daganoon radiyallahu anhu maanaam daganul ci ñeneen ginnaaw bi maanaam loolu bokk na ci li tax ñu jàppee ko noonu ñaareel mbir bi nga xamante ne tamit lu mat a leeral la ci mbir mi mooy wàllu mutaa mutaa ci bi maanaam bu ñu jël benn loolu def ko benn pilier mutaa ci diwaan bi dafa xaraam ci lu lu ñu joyal maanaam loolu ñëpp xam nañ ko maanaam euh, borom xam-xam yi laa bëgg a wax. maanaam kon euh, euh, ijmaa la ci ñëpp ñi nga xamante ne dañuy bàyyi xel seenu wax léegi par contre gis-gis la boo xamante ne chia yi dañ ko amee amma le fait que chia yi amee gis-gis boobu loolu du li gën a dangereux ci chia yi chia yi loolu maanaam parce que gis-gis la boo xamante ne ay boroomi xam-xam mënoon nañ ko adopté ci waa ahlu sunna parce que tout simplement bu ñu bu ñu gisul woon waxu Seydina Omar bi radiyallahu anhu gis ay ci ginnaaw gi ay saxaaba ay taabi'i ak ñeneen ñeneen di ko continuer di def maanaam mënoon na nekk lu ñu adopté maanaam possibilité la woon mazhab fiqhi maanaam gis-gis la ci côté fiqh kese du li gën a garaaw du ci ci li ni Shia ay di xalaate moo tax ku na woy Shia yi kay yii ñooñu de ziwaaju mut'a la ñuy wax mais loolu du du loolu garaawul par rapport ak maanaam boo comparé ak chiites ay ni ñuy xalaate te li tax mu garaaw rek lenn rek la mooy le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere ko ci mujj bi mais su continuer woon di ko daganal du garaaw maanaam gravité gi fenn rek la résidé mooy li yonent bi tere sallallahu alayhi maanaam kon yow du sam xel a ko garaawal maanaam yow bul jàpp ne samam xel nanguwul ziwaaju mutaa moo tax ko dagaa daa garaaw déedéet ngir ne yonent bi sallallahu na ko maanaam comme yow sa sam xel dax maanaam sa sam xel wérul mm-hmm. jàppal loolu yeneen bi saa saa comme daganaloon na ko mujj gi nag mu xaraamal ko moom nag la yàlla jox comme li ko alxuraan wax fahkum bayna naas bimaa araaka Allah àtteel mm-hmm. ci diggante nit ñi ci li la yàlla wan ci gis moom la yàlla may muy daganal di xaraamal mm-hmm. sallallahu alayhi wa léegi Euh, moo tax loolu di ko jël di ko débattre jàpp ni di discuter di di di bëgg ci euh, euh, kii siit yi ci loolu maanaam di di de di maanaam loolu sax maanaam ak ñett yeewu la maanaam ngir ne siit yi seen wax yu garaaw yu bon yi ñuy wax ak gis-gis bu ñaaw gi ñu nekke loolu lu loolu loolu dafa bëri loolu ba nga xamante ne di waajur moo tax maanaam maanaam daal nga ndox ci géej la lu lu tuutee tuuti la ci voilà dégg nga kon nag bi nga xamante ne kon moom lañ ko laaj nag léegi ci mut'atul hajj maanaam mooy di def tamattu fa qaala moom mu ne ahalla la armal na almuhajiruna ñi nga xam ne ñoom ñooy muhajiruna yi wal ansaar ak lansaar yi radiyallahu anhum wa azwaajun nabi te jamu te soxna bi de sallallahu alayhi wasallam maanaam istisna fi maanaam mooy soxna yeneen yi de sallallahu alayhi wasallam fii hajjatul wadaa ak soxna yeneen bi déedéet maanaam yëpp sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp euh, lan euh, euh, nañu armal nañ fi hajjatul wadaa ci hajjatul wadaa wa ahlalnaa te it ñu ngi armal falamma ba nga xamante ne qadim naa maanaam jublu nañ makkata makka qaala ci la waxee rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ij'alu def leen ihlaalakum seen armal gi ngeen armal bil hajji ci at gi def leen ko soppi leen ko def ko umratan umra maanaam kon sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu comme xanaa bi lay gisee moom mooy lan mooy mën nañoo moom ni mu gisee mooy mën nañoo soppi at def ko umra illaa ludul man ka nga xamante ne kallada dafa womataale takk al hadiya maanaam hadiya bi nekkuf naa ñu daal di tawaaf nag bil bayti ci néeg bi mm-hmm. wa bi safa ñu daw ci diggante safa wal marwa ak marwa wa atay naa ñu dikkee ak an nisaa jigéen ñi wala bis naa te ñu sol ak siyaaba yëre yi mm-hmm. maanaam mooy dañoo simmeeku bu ñu xasee bu simmeeku la mm-hmm. euh, moom nag bu ne dikki nañ jigéen ñi maanaam moom bokku ci woon ndax moom jamono jooju gone la waaye lim jub lim ci jublu mooy saxaaba yi radiyallahu anhum ah <laughs> dégg nga wakaala qaala mu daal di ci mu daal di wax na man ki nga xamante ne xalla la moo tax saxaaba yi radiyallahu da ngay gis ku ñun def nañ nangam fekk moom ci jëmmi boppam bokkutoon ci jëf ji waaye li mu ci bëgg a wax rek mooy saxaaba yi radiyallahu anhum comme ñoom ñëpp benn jëmm lañ maanaam ñoom ñëpp bokk rek radiyallahu mu ne kon nag wa mu daal di wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne man képp koo xam te ne xalla da da ngaa yeewu da nga woo mata al hadiya sa hadiyu fa innahu nag kooka day moom moom laa yaqul laa yaxillu bu mu du bu mu ah, bu maanaam du laa yaxillu du dagan lahoo ñeel ko xattaa mbete maanaam du du du simmeeku ci armal bi lahoo di ko ñeel xattaa mbete yabluga muy ah, muy yegg al hadiyu hadiyu gi maxil maxil lahoo bërëb bañ koy rendee maanaam fa mu daganee ñu rend ko maxil la maanaam mi la xalaal la maanaam Euh, du ma du du maxal la ndax maxal mooy place maxil la mooy bërëb bi mu dagane ñu rende ko ak waxtu wa mu dagane ñu rende ko te moom mooy bisub tabaski bi maanaam loolu la ci jublu dégg nga su ma topp nag ah non la kasra bi ci xaaju voilà voilà mil voilà moom summa topp nag amarana mu daal ñuy digal ah ashiyata maanaam comme gis nga lii yëpp jotoon nañ ko gis summa topp nag amarana mu digal ñu ashiyata euh, ngoonal ak tarwiyati euh, euh, bisub juróom-ñetteel bi an nu hilla maanaam moom mooy bu jant bi bi bi muy jéngee rek bi bi ngoon bi commencé dugg ci rek maanaam an nu hilla ci ñu daal nag armalaat bil xajj ci aj fa ida farax naa ba ñu noppee minal manasiki ci maanaam ci jaamu yàlla ak ji yëpp ji naa ñu daal di dikkee nag fatuf naa ñu daal di tawaafaat bil bayti ci kër kër ga kaaba nag ci néeg ba wa bi safa ñu daal di dawaat maanaam daal di daw tamit diggante safa wal marwa ak marwa faqat dëgg dëgg nag maanaam loolu ba mu amee nag tam ma mat na xajju naa suñu at waa alay naate mu waroon nag ci suñu kaw alhadiyu hadiyu yi kama kéem ni nga xam ne qaala lool la waxe allah bur yàlla taala aji kawe ji fa mastaysara maanaam kon fa man tamatta képp koo xam ne da ngaa def tamatta kon mooy biru umra nga boolee umra gi ilal xaj ji ba ca aj ga maanaam nga def aj ginnaaw gi nga def aj ah, kooku fa man fa fa mastay saral li jàppandi moo war ci yow minal hadi yi ci hadi yu waaye nag fa man képp koo xam ne nag lam ya amul maanaam amul hadi yu bu boobaa li koy waral moom mooy fa siyaamu dafa war a woor salaasata ayyaamin ñetti fan fil xajji ci ajji wa sabaatin ak juróom-ñaar iza a boo leen dellu si maanaam moom mooy lan moom mooy kon dangay ngay woor ñetti fan maanaam amoo hadiyu ñëw nga Makka ak umra nga simmeeku nga ak mais amoo hadiyu nooy def mu ne la da ngay woor ñetti fan loolu nag doo bàyyi ba bisu Arafat wala bisu Tabaski nga naan aw ma hadiyu maa ngi doon wër ba léegi aw ma hadiyu kon naa woor du demee naan de maanaam da ngay woor ci bisu aji ngay woor. loolu moo tax borom xam-xam yi rahmatullah mu wuti ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhuru ulama muy fuqaha hanafiyyi yi ak maliki ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom liñ jàpp mooy ne bu boobaa damay li gën loolu dafa gën ma daal woor ba nga xamante ne bisu mooy nekk ñetteelu fan maanaam kon euh, bu boobaa kon damay daal day daal di nekk lu ñu sopp ci man ma tàmbali sama aj ji maanaam aj dama koy tàmbali laataa yow mu tarwiya parce que su ma bàyyee ba juróom-ñetteelu fan bi ma tàmbali sama añ sama ñetteelu fan bi ci correct ci tabaski gi lay tombé te loolu mënu ma ci woor maanaam kon li nga xamante ne moom mooy jàppandi li muy def moom mooy damay woor lan ñetti voilà kon laay loolu laay loolu bu boobaa day daal di ràññee ko sax daal di tàmbali sama at soit bi wala bo laataa septième bi maanaam ma daal di armalaat léegi loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom mooy waxu jumhur amma fuqaha Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom liñ jàpp maanaam li feeñ ci seen masab bi ci gën a noot euh, donte am na ñu jàpp li jumhur jàpp moom mooy ne euh, bisu Arafat du duñ ko woor maanaam day war nga woor ñetti fan yi laataa bisu Arafat maanaam bisu Arafat fekk pare nga parce que bisu Arafat ñi nekkul Arafat ñoom ñoo ci mën a woor mais ku nekk Arafat doo woor bisu Arafat. maanaam comme que mbir mi noonu la demee moo tax ñoom dañoo jàpp ne kon lii day ràññeeku nga daal di tàmbali sa ak laataa loola nga daal di def ñetti fan yéen waaye nag léegi mu def euh, euh, euh, boo ko tàmbalee ba noppi daal di am hadiyu maanaam loolu tamit beneen possibilité la maanaam ma tàmbali ko ba noppi ma daal di am hadiyu ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafiyee rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne bu boobaa da ngay daal di rek maanaam dangay daal di bàyyi. ñi nga na ne ñooy Shafi'i maanaam eh, ak Hanabila rahmatullah ne déedéet dañuy continuer ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Maliki rahmatullah ñoom dañoo teqadal ñoom dañ ne su fekkente ne bi ma tàmbalee benn bis bi laataa bis bi di mat la boobu damay bàyyi ñi nga xamante ne maanaam su fekkente ne nag dama tàmbale naa ba woor ab bis mu bon bon ba mu mat boobaa dañuy sopp rek ma bàyyi waat waaye su ma xëfee ba entamé ñetteelu fan bi ba tàmbale ñetteelu fan bi dooga am radiyu boobaa nag day daal di ràññeeku ci ma ma yeggale ko maanaam boobu am ci xaddi yu du du du am effet ci mbir mi léegi nag mu des juróom-ñaari xaddi hmm? Shafi'i ak Hanabila ñëw nuroo raxmatullah maanaam euh, ñi nag léegi ñoom ñooy euh, euh, juróom-ñaari fan yi nan laa koy woore maanaam moom mooy ne bu ma dellu fii la maanaam bu ma ñibbee ci laa koy woor am na nag ci borom moo xam ne rahmatullahi alayhi muy jumhur dañoo jàpp ne dama kaa mën naa koo woor mën naa koo tàmbali ah ci euh, Makka maanaam moom mooy bu ma nekkee Makka laataa muy ñibbi sax bu ma dëkkul Makka mën naa koo tàmbali ci foofu noonu léegi nag euh, alquran mu léegi moom mu ne euh, iza rajatum soo leen delloo li muy tekki mooy ilaa am foorikum mooy ci seeni seen dëkk yi mu ne ashaatu Euh, xar xar tajis yi day doy xar mu jigéen day doy moo tax euh, mooy bi nga xamante ne mooy lépp luñ mën a tabaskee rek moo ne mu ne nag fa jamaawuñ moo tax ñu dajale nusu kay ni ñaari jaamu yàlla fii amin ci benn at baynal xaj yi ci diggante aj gi wal umra ak umra gi maanaam diggante aj gi ak umra gi loolu leeral la ci luy wane lan lay lan mooy ñaari jaamu yàlla yiñ boole mooy nusukul xaj ak nusukul umra léegi mu ne fa inna allah naka bur yàlla taala aji kaw ji anzalahu wàccee na ko fii kitaabihi ci téereem bi wa sunnati nabihi sunnat wa sunnatu sunnat yeneen taam bi sallallahu alayhi moom it euh, wax na ko dëgëral na ko wa abaaha woote daganal na ko linnaasi ñel nit ñi xayra ahli makka waaye ñu ci waa makka maanaam ñu bokkut ak waa Makka rek maanaam mën nañ koo mën nañ maanaam dañ koy daal di mën a def qaala Allahu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala nee na zalika lii day li man mooy ñeel na ka nga xam ne lam yakun nekkut ahluhu ñoñam haadiril masjidil haram di teewee al masjidil haram voilà maanaam wa ashharu wa ashhurul hajj maanaam weeri yi nag allati mooy yi nga xam ne zakarat tudd na ko allah bur yàlla taala aji kawe ji mooy shawal shawal mooy hmm, weeru korite wazul qaada ak weer wàcca tegu wazul xajja ak weer wàcca tegu mooy weeru aj gi hmm? anzalahu wàcc na ko moom yàlla fii kitaab yi ci téeram bi loolu wa sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa tamit leeral na ko wax na ko dégg nga kon maanaam atu weeru weer yi weeru aji ñett la kon sawaal dul qaada ak dul xajja comme niñ ko gise woon ci wuute yi ci borom woon rahmatullah alayhim ci ndax bisu tabaski gi ci la bokk waa wala di ndax fukki fan comme ni gisoon nañ ko ci wax sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu maanaam fukki fan yi moom mooy lan euh, maanaam fukki fan ci dul xijja la amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, kon euh, fuqaha Maliki rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne ba weer wi jeex la loolu nga mooy nag fa man tamatta képp koo xam ne da ngaa def nag tamattu fi hadhihi al ashhuri ci weer yii fa alayhi day war ci sa kaw damun ak deret aw wala boog sawdun ak ah, koor deret day daanu ràññeeku ci sa kaw maanaam mooy xad yu nga indi wala boo amul xad yu garaw wooral ñetti fan màkka soo ñibbee nga daal def juróom-ñaari fan dégg Euh, loolu tamit saate rahmatullah dañuy ko dañ cee sartal mu nekk yu tegaloo juróom-ñaari fan yu tegaloo wallahu alam mu ne war rafasu nag euh, rafas bi alxuraan bi wax mooy falaa rafasa mooy jonjoo mooy aljimaaw mooy sëy wal fusuuqu kàccoore gi ñuy wax mooy almaasi mooy yàlla gi mooy aljidaal wal jidaalu dàgge gi mooy almira u werante maanaam loolu kon yëpp ay firi la yoo xamante ne sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moom leeral na noonu alxuraan lii maanaam comme que mbir mi noonu la mooy saxaaba bi radiyallahu anhu moo joxe ay gis-gisam ci mbir yi moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi tax def ko mu'allaq ndax imam al-Bukhari day faral di def loolu maanaam mu'allaq yi muy def tegtalewul moo ko indi ci siratul jazm maanaam buy tegtale rek bii moom wir la wallahu a'lam hadith bi Euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam xadis bu ko maanaam mooy partie yi nga xam ne moom moo amul tafsir yooyu indi na ko xadis euh, numéro mille cinq cent quarante cinq mille cinq cent soixante quatre dina ko indiwaat mille sept cent trente un deux mille cinq cent cinq ak trois mille huit cent trente deux imaamu Muslim indi na ko xadis numéro deux cent trente-neuf indi na ko tamit ñeenti yoon mille deux cent quarante ak nag ko dina ko indi tamit mille deux cent quarante et un Abu Dawud indi na ko xadis sept cent quatre-vingt-dix ak mille sept cent quatre-vingt-douze imam An-Nasa'i indi na ko xadis deux mille huit cent treize deux mille huit cent quatorze deux mille huit cent quinze ak deux mille huit cent soixante onze lu bari la ko indi kon ñu gis ne xadis bi waa ko moom des imam At-Tirmidhi mu ne baabul ixtisaar inda duxuuli Makka euh, yii léegi nag ñu ngi commencé dugg léegi dugg Makka yu mel noonu ak génn Makka maanaam li aju ci wàllu googu li nga xamante ne moom mooy wax fii nii mu ne baabu buntu nag al ixtisaalu buy sangu maanaam buy leeral ak cangaay bi inda fab duxuuli Makka dugg Makka cangaay nag boo ko sangoo ak saabu ak yu mel noonu comme niñ ko xamee maanaam cangaay la boo xamante ne euh, maanaam ngir màggal dëkk bi la maanaam ngir màggal bërëb biñ jëm la buñ demee boo demee ba jub Makka maanaam nga daal di sanguwaat loolu bu jàppandee comme ni nga xam ne la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama doon defe te sayyidna Abdullah bu Umar radiyallahu anhu tamit noonu la ko doon defe comme niñ koy gisee mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab li haddathana Yaqub ibn Ibrahim te moom mooy ad-Dawraqi rahimahullahu ta'ala Abu Yusuf bokk ci fukkeelu génération bi gànnaaw àdduna 166e 6e année génn àdduna 252e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom ak euh, ñële Muhammad ibn Bashar Bundaar daanaka ñoo bokk at ay moom ñee cent soixante-sept lañ gën a àdduna moom mu gën a àdduna cent soixante-six sinon ñoo bokk at biñ génn euh, àdduna moom waa Baghdad la rahimahullahu taala euh, ñee di waa Basra rahmatullah ñoom ñoo bokk tamit le fait que ñoom ñëpp seen ay xadiis imaamal maanaam waa ashaabu kutubu sitta dañ leen a solo directement sans am intermédiaire moom mu ne qaala haddathana ibnu Ulayya moom mooy Ismaa'il ibnu Ibrahim gën a siiwee ci ibnu Ulayya rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom-ñetteelu génération bi gisoon nañ ko qaala akhbaranaa Ayyuub muy ibn Abi Tamiima as-Sakhtiyaani an Naafi' muy mawlaa ibn Umar annahu qaala kaana nekkoon ibn Umar sayyidunaa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattaab uh, radiyallahu ta'ala anhumaa uh, idaa dakhala su daan dugg adnal xaram ci gën a jege ci xaram bi am saka da daan téye boppam an talbiya ci talbiya waxoon nañ wuute yi amoon ci uh, fan la ñuy arrêté talbiya gi sayyidunaa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu moom fi ñu koy te mooy fan fi gën a jéeg maanaam bu yëg yëpp ci xaram bi rek commencé euh, daal koy bàyyi suma topp nag yabitu mu daal di fanaan bi Zituwaan ci Zituwaan wax nañ la maanaam diggante mo mu Kaaba bi ma maanaam Makka neuf virgule neuf kilomètres moo ko moo ko dox maanaam soriwut loolu matul dix kilomètres comme ni ñu koy waxee maanaam suma topp nag loolu nag lan moo tax maanaam nga xam ne day sangu day mën a noppalu nga xam ne buy duggaat ci Kaaba bi buy dugg Makka nag bii faa day daal di dugg ak cawarta maanaam ngir ne tukki tukki bu méttee noonu maanaam ba yegg si dugg fekk yaa ngi sonn yaa ngi maanaam xëy na yenn teewlu yi nga bëgg doo ko man ak yu mel noonu maanaam moo tax nga war a waajal nag ne ah xaaral balaa ma ànd ak cawarte xaar noppalu bu baax dooga ah maanaam dooga dugg si yegg ci kaaba gi maanaam dugg ci biir Makka maanaam loolu moom mooy eh, xegma bi mu ne summa topp nag yu salli mu daal di julli bi ci moom ak suba fanaan bu fa fanaanee daan koy jullee suba wa yaxtasilu mu sangu cangaay jii nag sunna la xattaa ba su fekkente ne nekkul jamonoy ajak umra maanaam booy dem Makka rek maanaam nga sangu balaa ngay dugg ci biir Makka maanaam ngir cangaay googu màgg cangaay màggal bërëb bi nga jëm la maanaam ak teg ak ma bu kawe gi nga xamante ne moom la kaaba gi amee ak néegu yàlla wi subhaanahu wa taala mu ne wa yuhaddisu te muy nettali anna nabiyya naka yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yafalu doon def zalika loolu maanaam bi euh, bokk na ci maanaam xadiis yi nga xam ne ci ani la maanaam mooy xadiis yoo xamante ne du na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf kaa wax mais daf kaa def maanaam jëf gi comme xam nga xadiis daf ci bokk loolu maanaam mooy lépp lu ñu askan la ci yenente bi sallallahu wax ak jëf lu mu saxal ak loo xamante ne melo wuñ ko jox la moo xam melo woowa ci jëmmam la wala ci jikkoom la loolu mooy xadiis waaye maanaam kon lii tamit maanaam buy moom mooy wàllu li nga xam te moom mooy ci jëf euh, xadiis bi euh, euh, imaamu muslim dina ko indi maanaam imam fii la ko indi maanaam ci ni mu mele nii imam Muslim dina ko indi xadis numéro mille deux cent cinquante neuf imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dina ko xadis numéro deux mille huit cent soixante-deux imam Ahmad indi na ko xadis numéro quatre mille six cent vingt-huit cinq mille quatre-vingt-deux ak cinq mille six cent kon ñu gis ne euh, waa saabu kutubu sitta ñett rek ko ko ci indi moom imam Bukhari imam Muslim moom An-Nasa'i euh, képp ku ko ci indi tamit benn yoon rek nga ko indi amma imam